baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa cibaadu arraxmaani alladina yamshuuna cala alardi hawna wa ida xaatabahum aljahiluuna qaaluu salaama suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xamante ne ni mooy juróom benn fukk ak jur ak ñett mu ne wa cibaadu arraxmaan mu ngi ñëw nag di wax jikkooy ñi nga xamante ni nii ñoom la suñu boroom tabaaraka wa taala nangu gërëm ne ñii ñooy samay jàmman arrahmaan mi fees del ak yërmande jikko yi muy lim fii ba saar ba di waaj jeex ba jë xamante mooy balaa ñetti saar yi mujj di jeex jikko yi moom képp koo xam ne ràngoo nga ko na la leer na yow kooku yaay ibaadurrahmaan yaay abdurrahman yow yaay jaamu borom bi tabaraka wa taala ni fees dell gir mu ne ndax moo ko waxal boppam moo tax mbir mi du ay étiquette yuñ lay jox wala ay tur yuñ lay jox fekk fekk ni mu mu fekk ne te yow nekkul ci yow bu newul ci yow mooy doonoo ko bu newee ci yow nag même buñ la ko woowewul borom bi xam ne kan mooy ibaadurrahman kon suñu borom mu ne wa ibaadurrahman te nag képp ko xam loolu mooy kenn dootu la wax yow ibaadul rahmaan la nga ngay daw di bañ naan waa yow lan moo tax nga ma koy woowee mel ni bu ñu lay woowe déedéet di nga xam ne naka la yéeféer yi ñi nga xam ne xamuñu dara fexe ba jullit boo xamante ne nii day daw mel ni pest loo xam ne tur yu rafet yoo xam ne borom bi tabaaraka wa moo ko ràngal war ngëm yàlla yi nan nga koy dawe ndax la bëgg rek mooy ngir ngir rek lu neex yi fir yi nga xamul dara même bu dee ne jullit kon suñu borom ne wa ibaadu rahmaan te jaamu yàlla yi nga xam ne ñooy jaamu borom bi fees dell ak yërmande lii mooy seeni jëkk bu njëkk mooy alladina mooy ñi nga xam ne yamshuuna ala al-ardi hawna mooy dañuy dox ci kaw suuf si nekk ñoo xamante ne nii ndànk lañuy dox ci kaw suuf loolu mooy rey du ñu rëy rëy ci kaw suuf di dox di bondee ka jaay ne ñoom ñoo ëpp nit ñi lii wak laa wa ida xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama te nag bu lee waxtaan naak ñoom joxalanteek ñoom kàddu aljaahiluuna ñi nga xam ne xamuñu ci yéeféri waaye ñi nga xam ne jullit lañu waaye xamuñu xaalu ñoom ñu ne salaama jàmm lañuy ñoom jàmm lañ leen di wax mooy ne bu ñu leen di provoquer ci wàllu xuloo wala di leen wax wax loo xam ne moom waxu ko xamul la kenn du toog naan wayew xanaa danga maa xamul ñoom duñ waxe noonu dangaa xamul ne man maay diw déedéet dañuy xam ne rek kii xamul ñu bàyyi ko ndax li nga doon borom bi bindu ko ci jëyi de ba jaar bi ko gis déedéet kon wa iza bu waxeek ñoom jokkalanteek ñoom kàdduwal na ñi nga xam ne xamuñu qaalu ñu ne salaama jàmm la ñuy wax mu ne walladina ibaadurrahmaan yooyu beneen jikkoo ngi nii ba léegi mooy ñi nga xam ne na dañuy fanaan li rabbihim mooy ci seen guddi dañ ciy ut ay ay ay waxtu yoo xam ne li rabbihim ngir seen boroom la sujjada yanan di sujóot wa qiyaama day taxaw di julli nga gis leen ñu am ay dog yoo xam ne ci wàllu ay nawaafil yi ñuy def ci guddi yi di taxaw walladina te ñooy ñi nga xamante ne nii yaquluuna ba léegi dañuy wax rabbana srif anna adaaba jahannam mooy du ñu wóolu mukk mbugalum borom bi tabaaraka wa taala mooy ne ñoom lu ñu man di defit duñ leen naw seen bopp de dañuy ragal mbugalu alaaxira li nga xamante ni mooy mbugalu yawmal qiyaam moo tax mu ne walladina mooy ñi nga xam ne yaquluuna dañuy wax ca seen ñaan ya rabbanaa yi yow suñu borom israf anna yal nag ñu wunal nag ñu muccal yal nag ñu wëyal mooy dàqal mu daal di ñuy sori adaaba jahannama li nga xam ne mooy adaabu mooy mbugalum safara inna jaanna adaabaha dëgg-dëgg mbugalum safara kaana mekkoon na garaama loo xam ne day taqook ña nga xam ne ñoo fay dugg innaha dëgg-dëgg moom safara saat ak ñaa mustaqarran foo xam ne ab saxwaay la wa muqaama ak foo xam ne fu nit di nekk de ak foo xam ne fu muy des ab résidence aka ñaaw ci loolu li moom jahannama walladina ba léegi ibaadurrahmaan yoo yële mooy ñi nga xam ne idaa anfaqu bu ñu dépensé seen alal di ko def ci kanu yu baax yi lam yusrifu du ñu yàq de du ñu jël loo xamante ne ni mille moo koy def ñu daal di ciy def deux mille mukk du ñu ko def waaye du ñu yàq lam yusrifu du ñu yàq walam yaqturu waaye du ñu ngott du ñu gis loo xam ne mille moo koy def ñu jox ci neuf cent mukk mooy lu ñuy def daal day mat day tolloog la yu mbir yu soxla moo tax mu ne wa kaana bayna daalika qawaama ñoom dañuy ut li nga xamante ne nii mooy diggante mooy ak yàq ak li nga xam ne ak ngott mooy ci digg juste bi te yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne xayrul umuur li gën ci mbir yi daal mooy awsatuha la nga xam ne moo nekk ca diggante mooy li nekk ci li ko gën maandu li ci gën a dëgg doomu lool moo tax ñoom ci loolu lañuy nekk de mu ne walladiina ba léegi seen jikko yi mooy ñi nga xam ne laa yad'una na ñu woo te du ñu jaamu ma allahi di booleeg borom bi tabaraka wa taala ilahan axara beneen yàlla mukk du ko def wala yaqtuluuna nafsa bakka mooy mooy mooy li nga xamante mooy bokkaale jamais ñu daal di koy jege wala yaqtuluuna an-nafsa allati harrama allah te du ñu faat bakkan bi nga xam ne borom bi moo ko ñoŋal xaraamal ku ko laal illaa bil haqq lu dul ci dëgg bu lee na nag borom bi moo ne ku def lii comme ni mu wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ñi nga xam ne ñooñu moom faat leen dafa dagan ñooñu moom bu dul ñooñu ñoom du ñu leen faat comme ci toolu xare ak koo xam ne al mufaariqu li diini at taariku lil jamaa waa ji nga xamante nii dafa ne maa ne nekkoon jullit doonuma ko ba pare di tas mbooloom jullit yi kooku moom moom ñu mel noonu ak ñi nga xamante ne nii borom bi da doon wax as-sayyibu zani li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne ki nga xamante ne nii dafa mës a ba pare daal di jaaloo koog bu dee ci réerum sharia la mooy ne kooku mooy mooy xeeru sharia moo koy dal ba nga xamante ne nii ci lay faatoo waaye ki nga xam ne mooy ki faat bakkanta tay ko kooku it mooy bokk na kooku it li nga xamante ne nii mooy jaasil l'islam comme niñ koy waxe faat na ko ak waa nga xamante nii ak waa ji nga xamante ne nii day tas diggante yi di diggante yi moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bu ngeen trouver benn waay mooy nit ñi nekk benn mu leen di tàqali kooku mu ne dog leen boppam kaa inan man kaan ku mu man di doon burul ñu mel noonu rek nga xam ne sharia ne nañ leen teg lii te budul réew moo xam ne doxaluñ fa sharia ñoom du ñu tëb naan dañ koy doxal mukk parce que loolu dafa amul comme suñu réewu Sénégal yi benn nit mënula jóge ne benn group ne moom mooy doxal sharia bi déedéet loolu noonu mënuñu koo def ndax loolu autorité yi ñoo koy def walillahi alhamdu wal minna mu ne kon walladina laa yaq mu ne moom ba léegi kon walaa yaqtuluuna nga xam ne allati bi nga xam ne xarama allah moom la boroom bi tabaraka wa taala daal di ñogal illaa bil haqq lu dul ci dëgg wala yaznuun te duñu njaaloo suñu boroom nag dafa lëkkale fii rak rey bakkat ak njaaloo ndax njaalookat yu bari buñ fa jaaree bu ëmb ba daal di am ndaw sa am doom li ñuy fexee def mooy nan la ñuy fexe suuli ko daal di ci bu ko defee wala daal ñu daal di faat doom jël ay pilule ak yoo xam ne moom lañuy ñuy naan ngir ëmb bi kenn du ko yëg moo tax suñu boroom daal di lëkkale li nga xamante ne nii mooy loolu faat bakkan ak li nga xamante ne mooy njaaloo mu ne wa man yaf'al zalika képp koo xam ne def nga lii di faat bakkan ci loo xam ne borom bi daal di bakkan bu borom bi daal di xaraamal waaye di di def lan di njaaloo képp ko def loolee na xam ne yalqa sama mooy ne moom da dina dajeek gi nga xamante ni mbugal mu tat moo xamante nii moom la ko borom bi tabaaraka wa taala di teg yudaafu lahu al-azaab bu keroogee de ëllëg dinañu ko fulandil mbugal mi yawmal qiyaama bésub taxawaay ba di des wa yaxlud fiihi muhaana te foo fële fa lay sax de nekk koo xamante ni ku ñuy doyadal la mu xaalam nekk noonu le illaa man taaba ba mu des ki nga xam ne daa def bàkkaar yii waaye daal di tuub wa amana mu daal di gëm wa amila saalihan mu dolli gëm daal di jëf-jëf ju baax ju remplacer yu bon ya mu defoon fa ulaa'ika mu ne gaa yoo yële yubaddilu llahu sayyi'aatihim hasanat ñoom la borom bi tabaaraka wa ta'aala di soppil seen yu ñaaw yañ defoon def ko ay yu rafet wa kaana allahu ta borom bi nekkoon na te du